masala la moo xam ne <laughs> mu bari incompréhension la <laughs> da ngay gis eh, ñenn ñi dañ ciy demee bay yéefarloo ay ñoo xam ne de ah naan gaa yi yéefar wala ay jaamukatu xërëm lañu alors que mbir mi eh, war ngaa déglu argument yu ñooñu waaw ndax xam-xam la boo newee ci euh, xam-xam mooy da nangu ne avis yi différent bari na l'essentiel nag li am mooy waxuñu ay avis pour avis quoi pour pour kese di joxe avis pour joxe avis kese loolu taxul ñuy wax mooy avis yoo xam ne day tegtal day am tegtal ci alquran day am tegtal ci sunna loolu lañuy ñuy wax ah. mais sinon kenn waxu fi lu wuteeg lii voilà faut pas ngay comprendre lu wuteeg lii ah. ay toog rek ñu naan waa ji way fii xilaaf pour fii xilaaf kese ah non non xoola kon mu ne mooy masala la boo xam daa bari ay ay wuute <laughs> te gaa yi gan di wuute la waaw ku nekk nag ku nekk nag say dalil am na nuñ ko mën a déggee waaw comme niñ ko yàgg a defe rek bu kenn yaakaar ne xam-xam dañ fee nekk ngir jàppal ñi jël ñii di toj bopp ñu ci des non ñoom ñépp ay boroom xam-xam lañ waaw maadaama li ñuy wax te te ku nekk li ngay wax fiireel diine jee tax ngay wax ak tamit bëgg lu tegu ci yoon xam ne lii loo xam ne moom nga gëm te moom ngay jaamoo yàlla te jàpp nga dem lii mooy li gën dëgër ci masala bi loolu kese la waaw masaa ilul fiqhiyya yi dafa am masaa ilul xilaafiya la masala yoo xam ne mooy baax na day wut moo tax ngir yi bari gi bu doon loolu ñépp am benn ngir rek mu jeex ban masala lañ fi gis ñépp d'accord ci benn wax foo fan lañ ko gis loolu amul laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu daal lañ d'accord loolu moom ñépp ci d'accord laa ilaha illa moom mënoo dégg ñu naan la loo bëgg-bëgg fii xilaaf fo fii xilaaf amu amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul borom bi subhaanahu wa moom kese hein te amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom kese buur yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndawam la loolu amul fii xilaaf laysa fii foofu amul wuute ñépp a ci d'accord mais boo génnee loolu daanaka wuute yi fu ne waaw ka xat xattaa ñaata julli ñoo nekk farata kese julli bi gën a màgg après shahada tay nii li lay dugal après baat yooyu ñu la wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam julli bi ci tegu daa am wuute nga ñëw mais julli farata yi ñaata lañ ñii ne la ñii ñii la ah non non non yokkal ma ci bii ah même bu dee ne li ñuy wax farata bokk ak li ñeneen ñi wax farata mais mooy bur wax la ne wuute da ciy am. kon nag bu dee masala yu gën a rëy noonu julli la gaay la la wute yi am hmm. <laughs> waaw day am moo tax affaire yi yow xoolal fu dëgg féete rek waaw li Seydina Ali waxoon daal radiyallahu anhu moom ngay doxe waaw seetal dëgg jël leen seet leen xam leen dëgg ba pare bu ngeen xamee dëgg ba teg ko ngeen door a jël nit ñi di jaarale di xool ku dëppoo dëgg kook mooy nitu dëgg ku dëppoowul ak dëgg nag ñu xam ne kii nii daal moom bon baax na waaye tey dajul dëgg mais doo teg samp say nit ba pare ne ñii ñoom de toute façon manuñoo dëgg ci ñoom rek la war a jaar ba pare jël dëgg ne aywa kaay yow ñu xool ndax dëppoo nga ak saa waaj bu dëppoo moom ñu ne la yow yaay dëgg bu dëppoowul moom nga ne ko doo dëgg te moom mooy dëgg déedéet waaw xam leen dëgg ba pare la Seydina Ali wax radiyallahu anhu bu ngeen xamee dëgg ci ngeen di xamee nit dëgguñu waaw mais pas le contraire loolu kese la kon léegi nañ wax li kay Ibnul Qayyim wax li mu ne kon comme wax waqf bi du baax wa ala hada même bu dee jàkk la comme ni waa masjidu dirar ci kaw loolu fa yuhdamul masjidu dañuy boom dañuy daaneel jàkka ji nga xam ne al jàkka ji ida buniya bu dee dañ koo tabax ala qabrin ci ci kaw bàmmeel jàkka ju ñu tabax jàkka joo xam ne daa am bàmmeel bu fa ne dañ koy toj waaw kamaa ni nga xamante ne yun basu la ñuy sullee almayitu néew ba nga xam ne dañ koo suul ida dufina fil masjid mooy bu dee jàkka ji dafay ne am benn néew moo xam sëriñ la wala ku màgg la faatu ñu daal di koy indi denc ko ci biir jàkka ji loolu lay wax ne kamaa ni nga xam ne mooy jàkka joo xam ne dañoo fekk ab néew mooy ndax bi mu njëkk wax mooy ab néew bu fa ne gaa yi ñëw tabax jàkka ci kawam foofu mu ne boobaa dañuy toj foofu kamaa comme ni nga xam ne yun basul mayitu lañuy sule néew bi toxal ko ida du fi na fil bu dee dañoo fekk ab jàkka dugal fa ab néew ku faatu ñu dugal ko fa waaw mu ne nassa ala dhalika al imaamu ahmad wa ghayru mu ne lii nag yaxal na ko al imaamu Ahmad muy al imaam Ahmad ibn Hanbal li eh, imaamu Hanbali rahmatullah alayhi huwa al imaam al imaamu Ahmad ibn Hanbal wa ghayruhu ak ñu wuteeg moom mu ne falaa yajtami'u fi diinil islaam du dajaloo du daje ci diiney lislaam bi masjidun wa qabr jàkka qabru du ñu bokk du ñu daje mooy du ñu bokk fu ñu ne. ci diinee l'islam non loolu amul mooy doo gis fu jàkka ne ab xabru ne wala doo gis fu ab xabru ne ñu ñëw def ab jàkka déedéet mu ne loolu mënuñoo daje bal li am ba des ayyuhuma tara ala al axar mu ne amina mu ne bépp boo xam ne nag moo ñëw après ci beneen bi boobu dañ koy dañ ko koy tere dañ ko koy xañ wa day nekk al xukmu àtte bi li saabiq ngir la fa jiit waaw mu ne falaw léegi euh, nañu leeral lii ba pare lim ne mu ne ci diiney lislaam jàkka ak xabru duñu daje mooy duñu bokk emplacement mu ne bu benn bi njëkkee bu benn comme liñ waxoon sànk jàkka bu dee jàkka ji dafi ne jàkka ji moo fi nekk ba pare imaam bi fi newoon sëriñu dëkk bi walla ci ginoon a màgg ci dëkk bi génn àddina ñu jël benn bërëb ci jàkka ji utal ko fa bàmmeel loolu la ne bu boobaa comme que bu boobaa kan mooy taar bi kan moo kan moo kan moo moo moo ñëw moo mujjee ñëw ki mujjee ñëw lañ fay génne lañ fay xaj comme que néew bi lañ fa mujjee dugal moom néew bi kon dañ koy génne dañ koy sulli yóbbu ko feneen toxal ko suuli ko feneen mu ne bu dee ne nag ab ab mooy ab néew lañ fa lañ fa suuloon imaamu dëkk bi sëriñu dëkk bi boroom xam-xamu dëkk bi génn àddina ñu ñu utal ko bàmmeel foo xam ne fële après gars dem ba ci kii ne bon gis nañ ne bërëbam boobu daal bu ñu fa defoon jàkka dina baax ñu dem def fa jàkka mu ne bu boobaa la ñuy toj jàkka ji la ñuy toj ndax lan moom moo mujjee ñëw bàyyi fa néew ba loolu lay wax nii ne ah ne du dajale du daje ci diiney lislaam jàkka ak xabru bal li am ba des ayyuhuma tara ala al-axar benn bu nekk bu fa ñëw ci beneen bi mooy bu fekk ci beneen bi rek mu ne aminu boobu dañ koy xañ bi mu fa fekk waaw waaw wa kaana al hukmu àtte bi day nekk li saabiq la fa jiit mooy li ñu wax sànq bu dee jàkka jee jiit ñoon di fam néew ak mu néew ba tedd tedd te duanoo ko tedd lañ fa yeddi kooku dañ koy génne ci jàkka ji bu dee nag moom dafa newoon ci xabroom gaa yi ñëw fekk foofu tabax fa ab jàkk jàkk ji lañuy toj mu ne falaw law wudi amaan mu dee ne nag waaja ba ñu koy suul foofu mooy dafa génn àddina sëriñ bu mag bi sëriñ bi fi gën a mag ci dëkk bi bi fi ëpp xam-xam bi fi gën a sell mu génn àddina ñu koy suul jour bañ koy suul la gaay ne dañuy tabaxaale jàkk en même temps foofa fañ koy suul mu ne lam yajuz loolu moom daganul loolu daganul kenn di ko def wala yasixu hadha al waqf wala yajuz te jàkka jooju du mel ni yeneen jàkk yi ah, waqf boobu kenn du ko nangu wérul te sax daa daganul nit di ko def te wala tasixu du wér as-salaatu fi hadha al-masjidi te nag comme que demee ne noonu mooy julli ci jàkka jooju lay xaram dootul wér mooy ku fa julli ku nekk de toute façon moo julli waaw ku fa julli am julli yow boo fa julli woon cent mooy yow sa cent ans yépp ma soo julli yow parce que fi ngay jullee jàkka la joo xam ne néew lañ fa tabaxaale bañ koy tabax kon nag lañ fa defaale kon yow mu ne wala tasixu salaatu fi hada al masjid julli du dagan du wér ci jàkka jooj lu tax li nahyi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an dhalik wa la'nihi min man ittaxada al qabra masjidan aw awqada alayhi siraajan mu ne ndax li tax ma wax lii du lu ma tëb rek wax de man al imaam Ibnul ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo tere moom moo tere lan an zalika moo lool moo tere ab néew ñu koy def ci jàkk waaw dañ koo tere mu ne lool c'est tout yonent bi alayhi salaatu salaam moo tere ku suul nit ci jàkka loolu moo ko tere walla anihi teg ci rëbb gim rëbb li tax ma ne julleem du wér te te daganul kenn du ko def ndax yonent bi aleyhi salaatu rëbb bu mu rëbb man ittaxada al qabra masjidan képp koo xam ne dafa jàppe al qabru qabru masjidan def ko ab ab sujootukaay fa mu xam ne fa la jàppe eh, eh, li nga xam ne mooy jàpp mooy jàkka waaw mu ne aw wala boobu aw qada alayhi siraajan wala mu taal fab làmp waaw ñëw ca xabru ba ko noonu it yonent ba saa saa mu rëbb na kooku it waaw waaw mu ne lii lépp nag moo tax ma ne loolu ku fa julli dagarul nga julli te boo fa julli amoo julli mu ne fa hada diinul islaam lii nag moo wax imaam te suñu imaam imaam Ahmad rahmatullah alayhi nosa euh, euh, yaxal ko lii de mooy diine l'islam lii mooy diine yàlla ji lii mooy diine l'islam waaw alladi bi nga xam ne ba'atha allahu subhaanahu wa ta'ala bihi rasulahu wa nabiyyu sallallahu lii de mooy diine l'islam ji nga xam ne moom la yàlla yebal diine jii la yebal ndawam bi yonent bi alayhi salaam te mooy ki mu solo mu ne lii de mooy diine ji wa ghurbatuhu bayna an-nas kama waaye gis nga lii ni mu tumurankee ci nit ñi comme yow mi may liir yow miy gis yër sama téere bi gis nga ni mu tumurankee waaw <laughs> mooy li mu a wax mooy lii ma wax nii boo xoolee ci ci ci ci ci dëkku jullit yi lii nii ma wax <laughs> eh, am na ñoo xam ne bu ñuy door a dégg sama wax ji man imaam Ibnul dañuy choqué parce que xurbat yi dafa tumuranke dafa étrange ndax réew julli ñi contraire presque lu ëpp lu contraire li ma wax moo fu moom nga fay gis mooy lim la bëgg a wax mooy ñaata jàkk nga gis yoo xam ne day am ay xabru ci biir hein hein li raar mooy li ma la wax te même jàkk yi ko amul ñu ëpp mooy jàkk yi ko amul ñoo am mooy dalaa bëgg a wax ne jàkk boo seetloo fi sëriñ yu mag di nekk wala ay boroom xam-xam yu mag en general ñoom seen bërëb ya ñu seen xabru boo moyul ca jàkka ja la ne jàkka yi dañu ñëw tabax jàkka ci seen foofa noonu loolu la naan wax xurbatul islaami ah wa xurbatuhu bayna naas ay way lii ma wax lii ma wax te jëlew ma ko fenn dul waxu yonent mi aley salaam ay way aka tumuranke bayna naas ci diggante jullit ñi léegi kama tara yow mi yër sama téere bi ni nga ko gise jamonoom la doon wax mais ñu nit kamaana kamaaray na moom en lan la jublu ci côté bii mooy xadiis bi yonent bi alei salaatu salaam ne mooy xadiis Sayyidatu Aïsha boobu radiyallahu ah, avant muy faatu muy génn àddina dafa am benn xew-xew bu ñu ko nettali te ñaari soxnaam ñoo ko nettali ne Éthiopie de Abyssinie muy ummu Habiba yaay ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan ak ummu Salama yaay ummu Salama Hind bint Abi Umayya ah voilà muy yaay ummu Salama ñoom ñaar ñoo ko ne xam nga ñoom dañoo demoon Éthiopie demoon gàddaa yi ñoom ñaar ñoo ne yeneen saa salaam hee fekk mu ngi feebar ci ci euh, mooy ci feebaram bi mu génn àddina rek ñu ne ko ñun de gis nañu ñuy wax di nettal yeneen saa salaam. ne ko dañoo gis Éthiopie Abyssinie ñuy tudd foofu ba tudd ne statue yañ def foofu ca biir kii ca fa ñuy euh, église mooy statue yiñ def ci seen église yi waaw waaw ñu ne mooy benn église la boo xam ne euh, euh, Maria la tudd église bi moo tudd Maria voilà comme ni ngay gise chrétiens yi waaye église de la Sainte Marie église de la sainte xawma de de Saint-Sépulcre mooy loolu ngay dégg comme loolu rek église boo xam ne Marie la tudd ñu ne ko ñun gis nañ fa église boo xam ne ah yonent sallallahu alayhi wasallam ñun gis nañ Éthiopie hein eglise boo xam ne Marie la tudd mais église ba mais ay statue lañ fa def ah tasaawiir ay statue la fa gaa yi def waaw léegi bi ñu waxee yonent sallallahu alayhi wasallam ne nag inna ulaa'ika ida kaana fihim rajulu saalihu fa maata banaw ala qabri masjidan wa sawwaru fihi tilka tilka suwar fa ulaa'ika shiraarul xalqi inda allahi qiyaama waaw yeneen saa salaam ne ne leen nag inna ulaa'ika gis nga ñoon ngeen di wax mooy chrétiens yi rek ñoom ida kaana fihim rajulu saalih nit ku baax bu newee ci ñoom fa maata mu génn àddina lan lañuy def banaw ala qabri masjidan dañuy tabax ci kaw xabrum euh, dañuy tay dañ koy dañ fay tabax ab jàkka waaw xam nga lii nag bokk na ci <laughs> wuute bi mooy nan la ñuy dégg masjid fii bokk na ci wut mais dañuy wax mooy teg taw imaam Ibn Qayyim lañ ne te waxam bii mooy waxu Hanaabila yi li ëpp ci ñoom lii mooy ngiiru Hanbali yi mooy këne lii nii mu wax loolu lañ wax ñoom këne dafa xaraam ku tabax ci jàkka ab ab xabru di fa tabax jàkka ak yooyu waaw kon ni mu waxee ne loolu nas alay imaam ahmad li ëpp ci xanbali yi lii lañ wax ah mooy seen mazhab mooy dañuy wax ñoom ni nga xam ne noonu lañ dégg xadiis bi te lool lañu wax voilà léegi après bu ñu ñëwee beneen côté bi ci bii di ñëw dinañ wax ñoom ñoom fan lañ teg ñoom seeni wax ak lan mooy seeni dalil insha allah léegi mu ne ñoom kon fa maata kon bu fa nit ku baax génnee àddina fa maata naan bana wala xabri masjida dañuy tabax ab jàkk ci kaw waaw wasawaru fii tilka suwar nga après ñu daal di fay def euh, seen image yi ñu fay def waaw te ñoom fii nii suwar sawaru fii tilka suwar xam nga ñeneen ñi dañ koy tekkee ay timsal ay statue yoo xam ne day am jëmm mais Hanbali yi lépp ci ñoom dañ ne ñu bari dañ ne déedéet tekkiwul loolu comme parce que loolu dinañ ci parce que suñu waxtu moo jot mais dinañ ñëw ci al imaam al xaafid ibn rajab al wax ci fathul baari xam nga moo njëkk a bind fathul baari paa bu imaam al xaafid ibn ibn lan la wax rajab oui rajab rajab waxuma xajar de imaam al xaafid ibn xajar imaam al xaafid ibn rajab al hanbali moo ko jiitu te moom moo bindoon moo commencé woon doon sharah sharab bu mu tuddee Fathul Baari bu saxi imaamul Buxaari rahmatullah alayhima imaam al-Hafiz ibn Hajar ñëwee moom it dafa bind sharab Fathul Baari bu imaamal Buxaari saxi imaam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali moom ni mu waaw de ce mooy bu kenn ne. ah bon gars yi wax lii ñoom dañoo déggul wala ñi koy wax xamuñu déet ñi koy wax ñu xam lañ al imaam al hafiz ibn Rajab te imaam ibn al Qayyim mii ñoom hanbali yi ñu bari lool lañ jàpp mbir mi nañ la wax textuellement li imaam al hafiz ibn Rajab wax al hanbali këne loolu lay tekki voilà kon ñoom noonu lañ ko tekkee wax sawwaru fii tilka suwar mooy ñu def fa image yi mooy dessin yi ah moo tax moom dane mooy dessin yi nekk ci mur yi comme ni ñuy ni ñu koy gisee ci église chrétien yi bu ñu demee seen fresque yi ñuy def ñoom noonu la koo tekkee noonu lañ ko jàppee mais tekkiwuñ ne ñoom affaire yi ay statue rek la am jëmm ñoom tekkiwuñ ko noonu kon ñooñu ne wasawaru fii tilka suwar mu ne fa ulaayika yonent saa salaam ne ñoom noonu non seulement dañu fay tabax ab jàkka ci xabroom waaye def fa ay dessins yu bari comme yi ngeen gis yéen fa ulaayika mu ne ñooñu. shiraarul xalqi inda allah yawmal qiyaama ñoo yées ci nit ñi ah yawmal qiyaama bésu pénc ba waaw akbar ah lii mooy kii lii nii mooy tegtalu imaam al ibn al qayyim lii mu wax ne parce que yonent bi alei satu moo ko tere waaw moom boobu la ko am na yeneen daneen laanatullahi ala al yahudi rëbbum yàlla yoneen saa salaam mu ne rëbbum yàlla yàlla na nekk te nekk na ba pare ci yahuud yi waaw ndax après mu wax ñoom lu ñu doon def ci tabax yi ñuy tabax euh, euh, ci seen xabru boroom xam-xam yi ñu ciy tabax wala seen ñu baax yi seen fóore yi seen yonent yeeg yooyu ñu jàpp ko euh, jullikaay def ko jàkka voilà loolu ci gàttal loolu lañ taloo léegi comme dañuy yem nii insha allah bii di ñëw ñu daal di gis li al imaam al xaafis ibn rajab ak ñi nga xamante ne xanbal yi seen dalil ndax parewuñu ah en tout cas wax nañ la yi gën a mooy jii nii te xadiis yooyu ñu ngi ci saxiixayni ñoom ci lañ teg taloo ko ne kon ah bépp xabru boo xam ne dafa nekk ci jàkk dañ ko war a dindi bu dee moo fa jiitu dañ koy dindi dañuy toj jàkk ji bu dee moom daa ñëw après léegi moom dañ koy julli génn ko dugal ko feneen sinon ku ku fekk loolu nga koy julli te xam loolu moo yow sa julli du baax. voilà ndax nee nañ fii tere yonent bi alei salaam lii nii dafa wax laana dafa dafa rëbb ñi ko def kon ba pare tere ba pare am na xadiis yoo xam ne dafa dafa dafa wax laa tattaxidu yéen jullit ñi bu leen jàppe sama bàmmeel bi bu leen ko jàppee comme ni ko juifs et chrétiens yi jàppe seen xabru yonent yi alayhi salaam ak nit ñu baax ñi ñu ne kon loolu yonent salaam li tax kon daf ñu ko tere te an nahyu yaqtadi fasaadal manhiyan waaw yaqtadi tahrim day wane ni dafa xaram te tamit mooy dañuy tere ku fa kon nag comme que loolu la bés boo fa dañ laa tere nga nga julli fa mooy nga def loolu boobu bés boo ko fa defee nga dem julli fa mu ngi mel ni mosoo julli mooy comme waa ji sàcc benn kër ndax dañoo sàcc dañoo tere sàcc suuf nga sàcc suufu jàmbur di fa julli ñoom mosoo julli pour ñoom waaw moom lañ gisoon rek keroog ndox mi nga xam ne da nga koo sàcc di ko jàppe de toute façon mosoo jàpp sa jàpp du baax moom lañ gisoon. am na masala muñ doon gis halin nahyu yaqtadi fasaad mooy keroog walla ci ndox mi keroog diyaaru samut waa ju fa jullee xam nga ñoom xanbali yi ku jullee foofu amul julli parce que yonent nee na bu fi kenn jullee alors que ñeneen ñi dañ ne bon loolu mooy bien sûr bu fa jullee mais ku fa jullee manuñ ne yow sa julli baaxul te ndox yooyu tamit ku fa jàppee manuñ ne yow jàppoo mais nag dañ koy tere ñoom nag dañ ne comme que dañ koo tere ku fa jàpp amoo jàpp léegi loolu nag gis nga seen règle boobu masala usuliyya boobu moo tax moom solo moo leen moom lañ doxal ba fii que ku julli ci jàkka joo xam ne dafa am xabru dafa am kuñ fa suul moo yow sa julli baaxul voilà yow moom moom de façon bu dee foofu nga ma sa jullee mooy yow mosoo julli yow te jàkka joo dañ koo war a toj wala bu dee ne jàkka ji xabru bi moo ñëw après kenn du toj jàkka ji dañuy génne néew bi foofu yóbbu ko feneen kon loolu insha allah loolu la imaam Ibn al-Qayyim wax léegi kon des na ñoom ci seeni dalil bon